mu eh, indi woon fa ñaari xadiis bu Seydina Abu Hurayra ak bii bu Ibn Abbas bi radiyallahu anhuma mu ne annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul laa yaxluwanna rajulun bimra'atin illaa wa ma'aha dhu mahram wa laa tusaafiru al-mar'a illaa ma'a dhi mahram fa qaala rajul yaa rasuulallah inna imra'atii xarajat haaja wa inni ktutibtu fi ghazwati kaza wa kaza qaal intaliq fa hujja ma'a imra'atik muttafaqun alayh waxoon nañ la war nañ ñëwaat mille six cent vingt-neuf walillahil hamdu wal minna borom bi def na ko mu ngi nii tiim ko hadis bi kon yëpp masala yuñ jëmoon même ci wéet bi ak tukki bi ak ànd ak mahram est-ce que tukki ak charte la ci wala du ci charte loolu gisoon nañ diggante xanafiya yi ak xambali yi nga xam ne dañ ne lool il faut ndaw si pour mu aj da cee bokk ci condition yi mooy mu ànd ak mahrama comme baayam wala frère am wala yu mel noonu wala jëkkëram sinon du moom moom manu ko boog day bokk ci manu ko maalikiye yi ak Shafi'i yi rahmatullah alayhi ne ar-rufqatul ma'muna bu amee compagnonnage sûr mais loolu lépp aju farat lañu doon wax du sax aju naafila d'accorduñ ci dañ ne noo bu dee boobu déet du boobu waaw gisoon nañ ñeneen ñoo xamante ne ñoom dañoo jàppoon ne comme al-Qaffal ash-Shafi'i daal ne waa yow ma ne yooyu yëpp façon tukki yëpp la fekk wóor na daal jeex na ah waaw fekk wóor na jeex na du sax ay affaire ak kese ah tukki bu man di doon ndaw si bu dee compagnonnage bu siir am na ko jeex na mën naa dem waaw <laughs> loolu da ngay dellu foofu yaa vay insha allah bu ko defee masala yooyu yëpp gisoon nañ ko foofu walilah alhamdu wal minna ak wéet gi bala imaamu Nawawi di wax wéet gi moom de toute façon laa yox la war na rajulun manoo jël ab liir boo xam ne ndaw si yow ndaw si daa am liir boo xamante ne moo xam liiru boppam la wala liir boo xam ne sërëm moo ko dénk parce que daa dem Njaasaan di dem Njaasaan euh, dénk ko dénk doomam ji xam ne huit mois la am liir bi sërëm bii di astu fii nii ci ndakaaru yow mënoo ñëw di wéet moom te doo ko armaalam naan boom am na liir bu mu yor quoi waaw woo ko waa astu naa defaay yaa ngi ci waaw dégg benn liir bi jooy mën a faa ko mu ne ah, kii de sama kii bi sama kii euh, ngóone sama mag bi moo ma bàyyi liiram bi daa dem fële léegi yow nga nekkoon maa ngi ñëw waaw ndax bon léegi ren saa salaam wéet la doon wax te wéetuñu ñu ne la waa yow imaamu na ne la loolu moom ab liir moom bu dee liir moom dara bii daa ku <laughs> waaye liir ngeen mën a bañ a wéet mais buñ leen naan ngeen bañ a wéet ngir la tere ngeen àgg ci la mais yow liir bi tere na leen loolu ah. <laughs> liir bi tere na leen loolu liir bi mais euh, c'est une question tere na leen loolu yaakaar yaakaar nga yow ak kuubul mënuñoo nekk ci néeg yor benn biir sa boo xam ne seen liir a fa nekk ab liir bu ñu bu ñu am taa yooyu mais daa tere ñoom ñu mën a sëy seen biir est liir bi day yëg li xew tëral dañ ko sax mu ngay nelaw même bu nelawul sax mën naa nekk di kii yëgul sax yi kii yi wal iyaazu billah moo tax loolu tekkiwul dara ah. non ko liir bi moom moom nu nekk fekk mu bañ see nekk ak koo xamante ne nii daanaka bu fi nee day absenté waaw waaw waa joo xamante ne xel mi moom daa daa daa dem moom fii mën na nekk day day mais mu ngi feneen nekku fi sax ab dof la boo xamante ni yëgul lu géej gi riir am na beneen tamit façon wéet boo xam ne bu kenn jàpp ne loolu wéet la ah. mooy nga ne man boo wéetuñu mooy boo ba may dem dem naa euh, bon ndaw sax mu nga faat kër baayam la ne léegi man ma ñëw kër baayam dem te yow moom si mu néeg mais yow loolu la ñuy <laughs> feebar quoi nga dem te yow boo kër baayam laa nekk baayam sax mu ngi ci salon bi ñu ngi leen di dégg ñuy seetaan télé yéen ñaar ñekk ngeen nekk ci néeg bi mais loolu la ne loolu dafa xaram yow loolu wit la ma ne lool lu ne ngeen faa def te ñoom duñu koy bu ngeen retenir seen bopp ci yu bari <laughs> waaye waa xoole si <laughs> daal day na foog ne fii mu ne daal ñun daal ay façon façon extraterrestre lañ boo xam ne xamuñ li géej ay nit lañu doomu aadama lañu yàlla def waaw xam nañ ni mu demee bon <laughs> mooy lan kenn du ci seenum leen jàll góor gi ne waaw waaw waaw góor góor lu leen dégg ngeen dina baax bàyyi leen ñu jàll ci biir góor googu kooku kooku kooku ku jara seetaata ngoog kooku kooku fiirut waaw kooku dayuus la te ren saa ki nga xamante ne fiirut fiiraange tus la ci amul waaw paa yi nga xam ne gars dañ leen di romb entre seen doom di jigéen mu sollu gàtt ànd ak moom waaw <laughs> waaw xeeñoo lu lu lu lu yéeme waaw dox ànd ak seen doom romb leen waaw jóob njaay caw àngam waaw waaw waaw waaw Ibrahima def waay daa ci jàmm ah astu astu na nga ah ah da ngaa génnoon ah kër Ibra ci Ibra nga newoon après ñu ne waaw ñu ngi jàll ci biir waaw waaw waaw waaw waaw waaw <laughs> yow waay sawaay sawaay sawaay sawaay googu moom <laughs> kooku moom ku yéeme yéeme yéeme ngoogu waaw waaw kooku bokk na ci eh, yi nga xam ne yu garaaw la quoi yeneen saa sam doon wax naan ñett ngi laa yanzuru allahu azza wa jalla ilayhim yawmal qiyaama ñett ngi moom borom bi da leen a jéppee ba yawmal qiyaama du leen xool du leen xool duuf leen faale al aaquli ki nga xamante ne day ñaawe jëme ci ay waajuram rafetal gi ko borom bi wax moom contraire bi lay def kenn waaw kooku moom borom bi sawaay du la xool yawmal qiyam keneen keneen wal mar'atul mutarajjila eh, eh, eh, <laughs> te lool ak am ab lien ak ak ak ak kii bi ñu dugg hmm? mooy xadiis bi nga xam ne mooy bunt bi tegu ci bii ndax bunt bi tey la ñuy jeexal topp bi insha allah moo amaan tey wala suba parce que xadiis bi ci tegu am na beneen bu ci tegu du bii ñu nekk te loolu duñ ko mën a gis léegi nii en tout cas ci fichier bi léegi mu nekk mooy góor gi jigéen gi nga xam ne day góor góorlu di niru niru la góor yi ci seen doxin seen col ko seen loolu di jaay ne moom moom moom moom efféminé effé lan garçon manqué la xaw ma yu mel noonu hmm? Allahu akbar waaw ah, di niru la góor nga ne ah, mais ndaw soo xam ne daa gis imaamul Buxaari xam-xam bi mu yor ak yooyu moom mu ne day fexe moom am xam-xam bu bu ko jege en tout cas nekk kooku nag niru dañ naan day niru ne waaye yow xam nga ne waxuñ loolu waaye Sayyidatu Aisha lan la woon <laughs> xanaa mooy imaamu jàngalekatu xadiis yi <laughs> imaam abi yow bu jigéen bi <laughs> waxuñu la loolu mooy ci seen colkook seen niroo ni ñuy doxeek ni ñuy kiiweeg ak seen lépp loolu di góor góorlu kooku yàlla du ko xool jëme ci moom yawmal qiyam ndax du ko jéppi wadda ak ki nga xamante ne amul benn fiiraange ci këram ay njabootam waaw mooy façon paa yi ñu wax nii rek ñu naan paa bi naan di ko ah ay maay paa moom dafa naan ko ah bu wute nag beneen paa bi ma xam fee yéen waaw boobu moom almaa la kookoo baax nag. waaw boo bii ñëw mu lay daaj booy ñëw mu lay toogal nga jóge ne ànd ak doomam mënu la agsi waaw bu dee farataa la tax a jóg woowal say waajur walla say kilifa bu dee yow mii astu d'accord nga ma may leen bu dee nag loolu taxulaa jóg tey laa la fii mujjee gis te astu bu ma la gisati ngay naan da ngay dem foofu mu jeex ah jii pas boobu pas boobu pas booboo def li jaar yoon alors que waa jii di leen entraîné naan góorgóorlu leen kooku mooy day yuus bi wal iyaazu billah waaw <laughs> Allahu akbar kon lii lu garaaw la muy xadiisu ki nga xam ne mooy ibni Umar radiyallahu anhuma al imaamu Ahmadu nakoon al imaamu eh, eh, eh, an-Nasaa'i beneen Ahmad bi. radiyallahu ta'ala anhuma daal dina koy solo mi Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasawi an-Nasa'i rahmatullahi alhamdulillah ala al-jami' kon wéet googu yooyu yëpp façon wéet la waaw yooyu yëpp façon wéet la loolu manoo ne man wéetuma woon parce que seen kër laa ne woon waaye am na ñoo xam ne li wolof yi naan fañ leen tooñe seen kër bàyyi lañ leen tooñe <laughs> wal iyaazu billah waaw seen kër bàyyi la njaaloo nga amee te pourtant ñu ngi fi ah mais dañ leen a bàyyi ñu yëg ca kaw ca néeg ndaw sax wala ci même fii ci suuf mais ci néegam nga xam ne c'est bien isolé wala après ñu reer ba pare ku nekk dem ti ñëw ngay tëdd ñëw ngi neneen ñoom ñu bàyyi leen ñu ne fii nekkal ko ci nag ba lee xaw-xaw wal iyaazu billah lool nga naan la lool lool lool lool nan nga mën a waxe ne kooku wéetuñu woon wéetuñu ñoo ngeen bàyyi wax lu amul bu ngeen wéetuloon bu ngeen doon bi ngeen <laughs> moo tax yooyu am na yoo xam ne moom ça compte pas waaw waaw ça compte pas eh, am na beneen affaire mooy ki nga xam ne tamit nikaaw subha dafa am loolu waxuñu ko fi woon du ki ci côté wét gi sama xelan ci waa euh, door a dem alhamdulilah mooy sëy boo xam ne dafa am lënt-lënt ma luy loolu ma ne la par exemple sëy boo xam ne bu bu simple boo xam ne bari na lu muy dal fii nii ci Occident euh, fi nga xam ne wolof yi dañ faa dem muy sénégalais yi wala jullit yi dem fa bëgg fa koo xamante ne nii soit tubaab la wala du tubaab waaye gëmul yàlla ab athée la Sénégal nag comme li ñu doon li nga xam ne ñu bari tamit ci mooy monde arabe bi da leen di dal yenn sëriñ su bari gaa yi di leen laaj ay masala yoo xam ne dafa jëm ci mu te lool fiqhul euh, aqalliyaat yooyu dafa am solo ki nga xam ne loolu la ko boroom xam-xam yi tudde fiqhul aqalliyaat ma soo dégg loolu fay si ça existe waaw mooy fiqh boo xam ne ñi mu concerné mooy ñi nga xam ne ay jullit lañ mais fa ñu nekk dañ fa minorité comme Occident fii comme ay France ay Canada ay États-Unis ay Hongrie ay feneen ak feneen ñu minoritaire fa ñooñu da am na fiq boo xam ne daf leen a concerné bokkul woon ak bu doon ne Sénégal ñu nekk Sénégal bokkuñu <laughs> yow loolu dañoo dadul suñu sujet taxul ñoo jóg mais bokk na ci yooyu mooy ngay laaj ab boroom xam-xam wala koo xam ne usaasa wala yu mel noonu bu nekk Sénégal wala boroom xam bu nekk Arabie saoudite wala bu nekk Égypte nga koy laaj masala yoo xam ne dafa concerné yow miy dund fii Europe wala Canada wala États-Unis nga wax ko ko noo xam ne leeraloo ko exactement moom mu tontu la loo xam ne selon cadre bi muy dund moom bu ko defee réponse bam la jox yow de c'est faux ci sax ci yow ci yow moom c'est c'est bon ci moom ah ndax moom loolu la xam jàpp ne lii la alors que c'est faux exemple mooy li jëm ci yàpp yi yi nga xam ne mooy viande yi nga xamante ne moom la waa Carrefour waa Auchan waa waa waa Leclerc ak waa waa lii Lidl ak façon yooyu mooy supermarché yi di jaay yooyu nga xam ne du bu xalaal keroog am na benn mbokk te loolu dafa yàgg sax c'est pas la dernière fois man bari nañ ñu ma ci ni ay kii di ma laaj naan ma ah waa lan nga cheikh bi de lii la wax est-ce que noonu la ma ne ko cheikh bi li mu wax ki ma ko woon jëwoon yónni dama ne ko cheikh bi muy benn sëriñ boo xam ne ci pays arabe yi la nekk tu ma ne ko cheikh bi li mu wax dëgg la mais ci contexte boppam contexte ba muy dund loolu la ak contexte ta yonent bari saa saa ak moom fi mu nekk parce que loolu mooy réewu jullit la ñu nekk loolu li mu wax noonu la mais ci contexte européen bii ñu nekk ak ci Occident loolu day am juumte tal ki ko teg mooy ñi koy laaj du ñu ko leeral te moom xamul situation réalité dundu dëkk bi waxuma ne képp ku nekk ci re comme Sénégal Saudia Saoudia wala bilaadul euh, kii euh, Misr ak yu mel noonu que moom xamul contexte am na ñu fa nekk xam nañ bu baax les réalités européennes ñu bari ñenn ñi dañu am ay taalibe yu dund fii te ñoom ñu nekk ñoo xam ne dañoo gën a prudent bu ñu leen laajee yu mel noonu dañuy laaj wala def ci gëstu bam leer nañ ñu door a tontu wala ñoom ñu fekk ñoom mu defoon ne dañ fee mësoon a ñëw wala dund fii. wala def ay recherche ci ci fii nii nan lay demee problème bi ma doon wax ci wàllu viande yooyu mooy ñoom boo leen laajee yooyu dañ naan wa ta'amul ladina utul kitaba xillul lahum xillul lakum alquran dane rendi mooy mawlana ibn abbas ne ta'am foofu rendi lay tekki ndax ñëpp xam nañ ne caakiri bi nga xam ne chrétien bi wala yahud bi moo ko defar waxuma la yahud bi sax ate bi ci gëmul yàlla du tout bu defaree caakiri jox la soow la ak ak li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy loolu yuñ defar mu am ngalax yooyu loolu kenn ñëpp xam ne loolu dagan na mais wa taamu mooy seenu rendi borom bi ne loolu dagan na ngir yéen ngeen lekk ko léegi loolu nag foofu la problème bi nekk. ça veut dire lan foofu la problème bi nekk mooy ñoom dañuy ñëw di laajte cheikh soosu naan leen walla fii ñun dañuy ñëw euh, comme euh, euh, xar yi nga xam ne gigot yi nga xam ne dañ leen di jaay pooju xar yu baax yi gaa yi defar ak yi nga xam ne xar yi yëg nag yeeg yooyu nga xam ne dañ koy jaay ci supermarché yi te ñi ko rendi duñ jullit xam nga premièrement ñu nee ñi ko rendi duñu jullit cheikh bi lu muy jàpp que ne loolu dañ koo rendi léegi loolu est dagan na ñoom lan la ñuy wax bi ma ci mujjee am loolu la doon wax te te ak ñeneen ña ah. waaw non bu dee da ñëw dëkk boo xam ne ah yi euh, dëkku ahlul kitaab la jarul ngay laaj parce que borom bi da ne wa ta'amul ladina utul kitaaba xillul lakum ren di ñi nga xamante ni mooy ñi ñi joxoon téere les gens du muy chrétiens yi yahuudi yi ak chrétiens yi loolu dagan na ngir yéen kon jarul ngay laaj boo ñëwee da ñëw nga rendi nga nga nga léegi waa ji nag laaj ne mu ne kanta bu dee buufi yu ne yi mooy bouddhiste yi japonais yi chinois yeeg yooyu ñooñu du ñu ahlul kitaab lépp lu ñu rendi médd la <laughs> loolu la seex bi wax ma ne waaw kay ak shuyu'iyuna yi mu te booleen ci mulhiduna yeeg shuyu'iyuna yi capital socialiste yeeg mooy mooy mooy ñi nga xam ne gëmuñ dara athée yi moom lañ naan mulhid ñooñu lu ñu rendi amul benn effet loolu jullit manu koo lekk loolu midd la mu ne kanta euh, biladi Europe euh, mama annahum euh, masihiyun yo yahud ma nee nag <laughs> mu ne moom pays européens yi nag yooyu bu dee comme que ñoom ay chrétien lañ ay yahud lañu ay chrétien surtout chrétien yi ñooñu boo demee jaru ngay laaj ñëwal nga jënd nga lekk mais bu dee Japon ay siin yooyu mënoo ko lekk parce que ñooñu amuñu duñu ahlul kitaab benn ba pare ay mulhidun dafaa bari ñoo xamante ay buusi yu na ñii ay bouddhiste lañ ñii gëmuñu dara léegi nag mu wax lool gars yi nag jël vidéo bi di ko tasaare nag di wane boo ñenn ñi bëgg wane ne ñoom seen caaxaan yi nekk que ne voilà kon suñu ussa bi ñu fii xamul dara di taral rek lu ñu wax mu ne daa xaraam xoolal cheikh bi il est là-bas waaw Proche-Orient la ne Moyen-Orient la ne bilaadul islam bu mag ba waaw ñenn ñi daa waaye Haramayni la nekk Makka ak Medina ci bi ñu xam nangam ak nangam Judda la nekk Yamaama nangam nangam al-Qahira ki le mu ngi nii di ko partager nag di ko tas ci kii bi man leen arrêté leen seen cëppi cëppi caaxaan yi ngeen di def seex bi xam nga ne ma ke dama waaye dama ne ko gis nga li mu yow dama ne ko yow premièrement Europe ngay dund kama ko yónni yow du dégg nga li mu mujjee wax moom comprendre na arabe mais mbir bi dafa bëggoon a leerlu quoi ma ne ko yow lu dégg nga li mu mujjee wax ñi mu ne manoo ñoo lekk seen même bu ñu rendee japonais yi buusi yiw na yi ñoo ñooy bouddhiste yi chinois yi ak mulhiduna yi ma ne ko mulhid xam nga du xam nga luy mulhid du mulhid mooy ate ma ne ko yow yaa ngi Europe fii en tout cas France parce que bu dee États-Unis beneen cas man na man na kii parce que ñoom ñoom dañoo gëm christianisme en tout cas ñu bari ci ñoom loolu cadre boobu ma ne ko man bu doon cadre boobu sax à la limite man naa xaw a te sax loolu du ma ci d'accord à cent pour cent parce que il faut man tamit du ma wax situation contexte bu ma xamul muy contexte états-unien je ne le maîtrise pas même bu dee ne xam naa ne christianisme nam fa doxe mooy nit ñi ni ñu gëmee yàlla foofu bokkul ak Europe Europe y'a plus des athées ñu ëpp gëmuñu dara léegi gëmuñu yàlla ma ne ko yow yaa ngi fii France léegi yow français yi ñu ëpp ci ñoom laay wax fan nga leen di classé pour yow ay chrétiens lañ ay juifs lañ wala ay athées lañu ñu ëpp ci ñoom ma ko yow boo xamee loolu du te la réponse est claire yow xam nga ne fii ñu fi ëpp ay ate lañ gëmuñu yàlla gëmuñu dara seen bopp lañ gëm ak la république ak yooyu jeex na seen kiiwu bopp ay kii jàpp nañ na sax église yi boo gisee ñu fees fi del dëkk yi parce que seen imaam la woon kenn du fa dem lu dul étranger yi nga xam ne africain yeeg ñeneen ñi nga xam ne yeneen pays yi nga xam ne ak américain du sud yi yi fi nekk Europe ñoo fi ñëw fii di dem ci église extrêmement rare nga gisul tubaab ci église wala bu naan daa gëm yooyu baax na ba dañuy jàpp ne bon lii moom lii moom ñu ngi beneen monde quoi ma ne ko yow léegi ñooñu yow yaakaar nga ne ñooñu lan mooy seen différence ak japonais bi muy wax ak bouddhiste bi bu boobaa ak ak mulhid bi mu wax athée bi alaysa haula bi athée ñii duñu ay athée ay mulhid wallahi ñoo cëpp ma ne ko kon nag bu boobaa li seex bi wax yëpp day remettre en cause te ki ko teg ci lool mooy ñi koy laaj te duñu ko leeral waaye boroom xam-xam yi tamit daa war bi prudent surtout question yoo xam ne jógewul moom contexte bi mu miin moo tax am naa ñu ma ci gis ñoo xam ne ñoom ci cheikh yi nekk foofu dañu naan yenn yi bon dañuy tontu d'une façon général ne nag li gën nag seetal dëkk ba nga nekk ñàkkul ay boroom xam-xam yu fa nekk ñoom ñoo ñuy gën a xam contexte yi ñooñu ak groupe de cheikh la ñoo xam ne dañ leen di laaj ñuy tontu léeg-léeg ñu ne la ah xam gis waa ji laaj fi mu jóge ak loolu ñu tontu d'une façon général waaye ne waaye rapproché wul fi boroom xam-xam ya nekk foofu am na ñoo xam ne sax marque la ñuy nekk wala yooyu ñu ne leen rapproché wu leen ci sëriñ ñi nekk foofu parce que en général ñooñ ay maliki lañ te ñooy gën a xam contexte boobu ak tamit li nga xam ne mazhab bi loolu lay wax lii mooy li nga xam ne mooy li jaadu mais sauf que dee dañ laa laaj ngay fatwaa nii léeg-léeg ñu laaj la tamit tontu yu gaaw. voilà léeg-léeg doo xam fu mu jógee dañuy kii rek wax la ne la waaw bu dee Europe nangam nangam mu ne waaw loolu alors que loolu loolu loolu c'est faux c'est faux dox na en Arabie saoudite au Sénégal aw Mali nangam loolu dox na. boo duggee restaurant boo mën a dugg senegal jarul ngay laaj est-ce que wala boog nga dem benn kër ñu tegal la yàpp jarul nga naan ndax lii xalaat laam am déet ndax li ëpp ay julli lañ tanu dañuy rendi waaw ginnaaw julli ñi ñëpp ëpp mooy chrétiens yi te ñoom itam dañuy rendi waaw. mais ren di googu sax bi jullit ñi def ak chrétiens yi loolu noonu euh, euh, bu dee waa ji moo ko tey mas ko courant ça ne veut pas dire que jullit la bu maasee courant moom baax na bu dee nag euh, waa ji nekk athée moom bu maasee courant du baax déedéet ñoom ñépp a ci yem bu boobaa mooy da ngay dañuy obligé tënku ci li nga xam ne mooy lii tax mbir yi dagan alhamdulilah lépp léppay nekk mid loolu par exemple loolu lañ doon wax ne exemple fiqhul aqaliyat loolu benn exemple boo xam ne boo moytuwul cheikh bu bu xamul contexte boobu dëkk feneen bu ci tontoo day juum mooy ci contexte ñii day juum mais moom contexte bi mu tontoo bu dee contexte moom bi mu nekk loolu jub na man moo tax waaye dama ko cheikh bi bu dee contexte bi muy dund juumut waaye boo ko bëggee appliquer contexte fii te yow mi may bi ma yónni vidéo bi xam nga bu baax Europe ci France en tout cas est-ce que ay chrétien lañ wala yahud lañ wala ay athée lañ ku fi ëpp kon nag loolu dafa am solo quoi waaw loolu nag laa doon wax di joxe exemple fii ci côté wéet boobu mooy nikaawu subha beneen affaire la boo xam ne en général day dal wala tamit euh, euh, comme fii Occident dafiy mën a am te tamit dafiy bari mooy dañ jox exemple bu gaaw après tëj insha allah mooy waajoo xamante ne ab sénégalais la bu ju nekk jullit alhamdulilah daal di ñëw France Italie wala Allemagne wala Ingilterra walla Canada wala aux États-Unis léegi mu denc fa mu gisee benn soxna boo xam ne bëgg na ko mais sauf que soxna si du jullit du chrétien du juif athée la moom nee na non religion la gëmul yooyu yëpp gëmu ci dara wala bouddhiste la. waaw ñooñu bokkuñu waaw ab bouddhiste la moom nee nañ Bouddha ak ñu mel noonu façon yooyu voilà wala ab chinoise wala boo xamante ne ngëm-ngëmu chinoise yi la yor lépp ci chinois yi nga am ne daanaka ay mulhidun lañ ay façon athée lañu mu bëgg kooku léegi woote Sénégal xam nga beneen problème a ngoog mel ni ñoom fi ñu nekk amul kenn ku ñu xam ñu woo benn oustaz ba nga xam ne moo leen doon jàngal amaana bañ nee Sénégal wala seen say ñëw kër waxtaan ak baayam ak ndeyam ne leen ah man de damaa bëggoon Élisabeth ah waaw kuy Élisabeth waaw de benn tubaab la boo xamante ne chrétienne la waaw tubaab la léeg-léeg duñ ko wax sax chrétienne la dañ naan rek tubaab la waaw waaw bu bëgg diine nag mooy du jullit waaye daal dañoo bëggante daal ñu bëggoon a def farata. bàyyi ji ne ah waaw loolu de ñu d'accord ak ndayam ñu ne léegi nag da ngay woo ah wala ñu waxal la ko oustaz yow de sa xarit la moom neexoon na moo la jàngal wala nga woo ko wax ko ko bu ko defee bu ngeen bu ngeen jàppee bés rek ñu jàpp bés après ñu maye ko fii ñu maye leen fii léegi ñu wax oustaz wala bàyyi ja dem fa di oustaz ne ko ah oustaz sa waa ji de waaw moo fi woote woon de nee na de daa am daal. tubaab bu mu bëgganteel foofu alhamdulillah masha allah loolu deen nag yàlla def barke waaw mu bëggoon nag def farata saa bi nag waaw ah, ñoom ay chrétien lañ ay chrétien lañ waaw ñoom baax na <laughs> ci saase bu may gaa yi léegi gaa yi dëkk ba am ci sax ay doom loolu nikaahu shubha la mooy nika mooy en fait mariage boobu doxula Eh, nga ne la ma non mariage boobu parce que ndaw si ci boppam du chrétien du juif xam nga lan la athée la te athée dafa xaram jullit bu góor di ko takk nit ñu daganal mooy waa ahlul kitab mooy ñi nga xam ne les gens du livre chrétien wala juif waaw ñooñu lañ ñu daganal mais pas ab athée alors que ndaw si athée la gëmul ci yooyu dara ñu may ko noonu am nañ ci ay doom bu boobaa waa ji bu yëgee que ni eh, y avait erreur de mu dem benn conférence wala benn <laughs> kii wala doon gis koo xam ne daje na moom seen xam ne kii ñuy wax affaire diine moom sax dafa demoon seeti benn xaritam daje fa ak benn oustaz wala koo xam ne xam na même bu doon oustaz benn professeur la wala benn étudiant la boo xam ne en médecine la la nekk wala euh, en biologie wala ingénieur la la la bëgg a nekk. wala day def euh, kii architecture wala yu mel noonu mais ku xam diineem ñuy wax ci yooyu ba waa ji ne leen euh, non euh, atek jullit manu koo takk ah non jullit bu góor manu takk ak koo xam ne gëmul nekkul chrétien wala ju waa ji ne déet sëñ bi nga ne ne waaw ubbil alxuraan wa nisaa'u alladhina utul kitaaba xillul lakum borom bi ñi muñu ñi nga xamante ne nii ñoom lañu daganal mooy jigéenu ñi nga xam ne dañ ñoo dañ leen a joxoon téere mais est kii dañ koo jox téere gëmul lool noo gëmul loolu kooku bokku ci kooku bokkul ci mbir mi waa léegi léeg-léeg du na ne ah man de loolooy sama kaa ndax sutura tamit daa baax waaw loolu dafa baax tamit waaw loolu dafa baax <laughs> ah da ngay ñëw li euh, wax noonu voilà léegi <coughs> waaw wal muhsanaati min alladina utul kitab waaw mu ne bokk na ñu leen daganal ba mu al yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum xillun lahu wal muhsanaatu minal mu'minaati wal muhsanaatu minal ladiina uutul kitaaba min qablikum voilà borom bi ne tey moo mooy am rapport ak lekk yi ñu doon wax aay bi ñu doon sànq ne ñoom seenu dinañ leen daganal yu teey tey lañ leen daganal yu teey yi suuratul maa'ida ba nga xam ne Sayyidatu Aysa nee na lépp lu fa nekk mooy àttee loo xam ne kenn folliwu ko muhkama la te lekk muy rendi ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere dagan na pour yéen te yéen tamit seeni ñam dagan na ngir ñoom ak waaye jigéen ñu sànge ñu bokkul sax jigéenu chrétien wala juif boo xamante ne nii teewul sërëm wala muttaxidaatu axdaana ñooñ di ut ay farantoog yooyu déedéet fu nekk ñu am fa par bi buñ dugalee kii fii dugal kee fee daw daar ne jaar nee temps ya may xam peut-être léegi changé nañ am nañ beneen technique bu ñuy def ci way ngëm yàlla yi il faut way julli ñi sax du n'importe quel jigéen ngay permettre sa bopp takk fi koo xam ne ab jaaykatu boppam la yow yow sàmmoo sa réputation te sàmm réputation daal kan moo bëgg jur doom joo xam ne ëllëgee dañ naan ko sa baay moo doon jaay boppam ci quartier bi wala iyaazu billah ak muhsanaat ci ñi nga xamante ñi sàmm sàmm seen bopp sangewu ci ñi nga xam ne dañ leen a joxoon téeri lu leen jiitu woon ñii ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi dagana waaw ñii la waaye lu dul lii ñooñu daganuñ ci ñoom waaw kon loolu mooy wax ji waa ji wax ko loolu waa ji ne eh, eh, eh. waa mais léegi léegi am naa laaj euh, mooy képp koo xam ne loolu daloon na ko léegi nan lay def c'est quoi la solution dama lay jox benn cas nit koo xam ne mooy lii nga wax ne manu la nekk dafa amoon ba pare moom da ko def te am nañ ay doom ndeke kon sëy bi à la base doxul woon mais comment on va faire mu ne mais attends parce que entre temps ndaw si dafa tuub tamit mooy ndaw si tuub na mais après le tuub ñu ne la mais mbir mi mais léegi nan lay def kooku tontu bii la mooy du tuub na après léegi daa réparer la jiitu woon ndax la jiitu woon nekk na ba pare bu boobaa dañ naan il faut sëy bi dañ koy defaraat loolu dañ koy réparer waat ba pare yéen dina am période boo xamante ne da ngeen di am séparation des corps day am te jamono jooju yéen. mooy mën a ko ngeen bokk la te il faut am koo xam ne tamit moo fay nekk ndax comme ay étranger ngeen ngeen di doona ah. bu boobaa wéet googu tamit lañ lay wax ne manoo ne euh, suñu doom bi am na quinze ans moom ñu ne nekk ok mais bu guddi jotee yéen ñaar yéen yéen ay bokk lal yàq sa jëkkër ja déedéet te réparé gu déedéet loolu wéet la loolu moom foog naa kenn loolu wéet googu tamit ci léegi entre bu ndaw si amee benn yoon baax doy na sëkk ñu defaraat sëy bi takkaat ko ñu àndaat léegi nga ne ma eh, attention parce que yow léegi doom ji jooju am quinze ans nu ñuy def doomu njaaloo la ñu ne déedéet doomu njaaloo kook day doon yaayam di doon bàyyi ma ah, di la neen doon ñoom ñëpp parce que nikaaxu suba dafa am lint lënt boo xam ne moo amoon au début waaw loolu la mais ça ne veut pas dire que waa ji léegi lootul doon nati kii juru ko kii déedéet baay ji mooy loolu day nekk day nekk koo xam ne mën na ko doon wallahu taala alam loolu lépp pour wax la tamit façon wit boobu tamit il faut ñu ciy bàyyi xel jamono ji ñuy réparer mariage boo xam ne baaxul woon nga xam ne il faut dañuy xaar ndaw si am benn mbaax ñu mayewaat sëy bi bu boo takkaat defaraat sëy bi bu boobaa mooy ñaar ñooñu entre temps boobu voilà <laughs> a yaxluwanna ahadukum bimra'a illa ma mahram ndax bu boobaa entre mooy parenthèse boobu kii dootul ko armalama ah. mooy lee ba amoon noonu ñu defaroon mais mooy base ba moo yàqu léegi entre temps noonu ñu koy réparer il faut femme bi am benn baax ba pare après nag bu boobaa ñu kaw ci kaw loolu nag après nag ñu daal leen ba door maye